bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kot suñu jataa bii ñu génn gisoon nañu ni nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsi fi nga xam ne mooy dëkk bu sell bi di Taaba di Tayba di madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wasalaam nga xam ne keroog ni nit ñi génne jigéen ñeeg xale yeeg góor ñeeg mag ñeeg ndaw yeeg liggéeykat yi ak ni nga xam ne noonu lañ ko teeroo moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu salaam duggee Medina Medina fépp leer allahu akbar naka noonu la Abu ma daal di wax na ibn ma ne moom fekke na keroog bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu salaam dugg Medina waaye keroog Medina dafa leer nañ nit ñee ngi yuuxu fu nekk. nit ñi di wax fu nekk naan jaa a Muhammad jaa a rasulullah comme ni nga xam ne noo ne la ko Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu daal di woon nettali Aazib di bàyyi Seydina ki nga xam ne mooy euh, euh, al-Bara radiyallahu anil jami' léegi nag kon ñëw nañ ba gis fi gëléem gi yës ci mirbat googu la nga xam ne fa lañ doon weer ay tàndarma nga xam ne ay ñaari jirim ñoo ko moomoon muy Sahl ak Suhayl ibn Amr ñenn ñi nag nee nañ As'ad ibn Zurara moo nekkoon seen njaatige am na ñeneen loo xamante ne dañ ne Mu'adh ibn Afra comme ni imaamul euh, Ibn Ishaq wax am ñeneen ñu ne noos abu abu kii di Seydina ki nga xam ne mooy <coughs> Seydina euh, euh, Abu Ayyub al-Ansari moo nekkoon seen njaatige yonent bi sallallahu alayhi nag bi mu agsee ba gëleen gis mu wàcc nit ñi bari ñëw fees fa del waaw di ko accueillir ñu ngi yoroon seen jaasi yi comme na waa Quba defoon noonu lañ yoroon comme ni Seydina Anas wax ne yonent bi saa saam keroog bi muy jóge Quba di dem dafa woolu waalam saar ñeneen ñi ñu ñëw yooyu yëpp bi muy dox géneen gi nekkul moom kese de nit ñi dañoo bi muy romb quartier yi day ànd ak ay kilifa ñu ngi yor seen jaas yi di def noonu ba ni mu agsee fii euh, di jàkkaam ji nga xam ne yow ki nga xam ne yaa ñëw aji woon di ziyaar si wala ziyaar si ba pare du war a dem aji wala yow mi nga xam ne da nga umra ji woon daal di ñëw di ziyaar si nga xam ne jàkke ji fii ñu yonente ma sa sam nii la fi agsee bi mu fi agsee noonu euh, nit ñi bari euh, riwaaye yi bari na nettali nan la def ba dem kër Seydina Abu Ayyub di al ansari eh, radiyallahu anhu waaw en tout cas fa la mujj nekk yonente ma saa saam foofu la dal kër Seydina Abu Ayyub ginnaaw bi nga xamante ne ci lañ jàpp que ne fii lañuy def jàkka ji waaye yonente ma saa salaam keroog bi nga xamante ne nii ci la nit ñi bari ñëw jàkka ji xam nañ ne fii la gëléem gi yës gëléem gi ngi yës fii Seydina Anas radiyallahu taala anhu wa ardaah nee na yonent may saa saam dafa woolu kilifa yi nekk foofu ñu ñëw mu ne leen yaa bani najjaar yéen waa banu najjaar saaminuuni haa'itakum waaw mu ne leen damaa bëgg ngeen jaay ma li nga xamante ne nii mooy seen pàkk bi waaw ndax pàkk bi wax nañ la daa am ñu ko moom <laughs> waaw ay jirim lañu yonent bi saa salaam nag laaj leen ne leen jaay leen ma moom xamagu ci woon yooyu ñi nga xam ne ñoo ne As'ad ibn moo doon kilifa yi moo nekkoon tuteur ñu yoroon mbiru ñaari xale yi ñeneen ñi ne Muaz ibn Afra ñeneen ñi Seydina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anil jami ku ci nekk ne déedéet yonent way saa salaam ñoom ñëpp waa Ansaar ne duñ la ko jaay dañ la koy jox ñoom nag dinañ leen gërëm loo mooy dinañ leen jox beneen pàcc boo xamante ne sax mooy gën baax ñoom sax fii dañ ci doon weer tàndarma kese waaw ñoom dinañ leen jox loo xam ne ci suñu tool yi jox leen fa lu tollook lii yoo xam ne lay amaale sax ay meññeef yonent way saa salaam ne déedéet lu dul koy jënd waaw léegi nag kan moo ko jënd am na riwaay imaamul Waaqidi rahimahullah nee na Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo joxe xaalis bi ñu jënd pàkk bi am ñeneen daal loo xamante ne dañ ne yonent bay saa saam moo ko jënd mais leeraw ñu nan la wallahu ta'ala a'lam ay zalika kaan léegi nag yonent bay saa saam bagage am yi mu tegoon na Abu Ayyub moo ko jël yóbbu kër yonent bay saa saam bi ku nekk naan yonent bay saa saam kon nag kaay daal sama kër ku nekk naan yonent mu nekk ne ana samay bagage ci yenn nettali yi wax naa la wuute ay wax yu wuute moo ci am ñu ne ko ah Abu Ayyub de moo ko yóbbu mu ne ah nit ki nag moo fa lay nekk fa lay nekk mu daal di fay des ñaata bés ñaata fan ñaata euh, euh, weer la def kër Seydina Abu Ayyub ku mel ni imaamul Waaqidi rahimahullah moom dana def na fa six mois sab euh, non sept mois sab'atu ashhur waaw am ñeneen ñu ne déedéet matul sax weer léegi nag. ñu ñëw nag ci jàkka ji ngay gis jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam ji ana nan lañ ko tabax keroog bi nga xam ne ci koy tabax jullit ñu commencé tabax ñépp di jàpp amul kenn koo xam ne danaan mën naa bàyyi ah ñoom diw dinañ ko def déedéet <laughs> déedéet yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam doon tabax ànd ak ñoom alayhi salaatu wassalaam moo tax imaamu ibnu Ishaq mu ne fa amara bihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yubna masjidan waaw yenent bay saa saam digle ne nag nañ tabax jàkka ji fii allahu akbar léegi nag ñu koy tabax mu ne fa amila fiihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallama li yarghaba li yurghiba almuslimin fi al amali fiihi fa amila fiihi almuhajirun wal ansar wa da'abu fiihi fa qaala qaa'ilun min almuslimiin la in qa'adnaa wannabiyyu ya'malu la daaka minna al'amalu almudallalu waaw mu ne am li ñuy liggéey noonu yonent way saa saam dafa participer ci liggéey bi waaw toogul ne na taalibe yi def na saxaaba yi def déedéet moom ci boppam da doon liggéey di jàpp ci xeer yi ñu doon jële fu sori di ko indi di tibb ci suuf yi di wàq da ko doon def moom alayhi salaatu wassalaam waaw ngir gina xemmem lool li yurghibal muslimin gina xemmem loo jullit ñi ci liggéey bi gin lee na loolu bu dalet loolu dalay yokku cawarte nga gis yonent nay saasaam ànd ak ñoom ci liggéey bi waaw muhajiruna yi lansaar yi dugg ci liggéey bi ba kenn ci ñoom ne bu dee dee dañoo toog yonent nay saasaam déggee ñu toog di yaa di yaanaa ni ay way loolu mooy jëf ju ju sànkoo ngoongu waaw jullit ñi nag ngir ngir am cawarte ci liggéey bi keroog ñu ngi naan laa aysha illaa ayshul aaxira allahumma arham al ansaara wal muhaajira wartajaza al muslimuun wa hum yabnuunahu wa yaquuluun imaam ibn Isxaaq noonu la ko ëndee ne bo jullit ñi keroog ñu ngi naan laa aysha illaa ayshul aaxira amulug dundu lu dul dundug alaaxira dëgg dëgg dëgg dëgg waaw allahumma ay suñu borom irhamil ansaara wal muhaajira yal na nga yërëm waa lansaar waa Medina wal muhaajir ak ñi nga xam ne ñoo gàddaay jóge Makka ñëw fi allahu akbar léegi Seydina Anas radiyallahu anhu ci hadis bu nekk sahih imaamul Buxaari mooy bi ñu la wax sànq ne dafa ne yaa bani najjaar saaminuuni bi haa'itikum haada allahu akbar ñu ne ko mukk yonent bi saa saa duñ la ko jaay de duñ ko jaay dañ koy may mu ne mukk déedéet dama koy jënd loo mu ne ah nit ñi commencé di liggéey. fa ja'aluu yanquluuna daalika as-saxr wa hum yartajizuun wa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ma'ahum yaquul allaahumma innahu laa xayra illaa xayrul aaxira fansuril ansaara wal muhaajira keroog ñu ngay liggéey di yëkkati ci xeer yi yu diis yi di indi di def rajas mooy di di décliner ay ay poème ay xasida di di wax naan allahumma eh suñu boroom yonent may sa sam ànd ak ñoom di wax la même chose allahumma innahu dëgg-dëgg laa xayra amul yiw illaa xayrul axira lu dul këru yiw kër bu mujj ga fansuril ansar kon borom bi tabaaraka wa taala yal na nga dimbali gis nañ fële farham ah allahumma arhamil ansar fii fansur yal na nga dimbali al ansar wal muhajira ak ñi nga xamante ne ñooy muhajiruna yi radiyallahu ta'ala anil jami' moo tax imaamul Buxaari na ko noon imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala daal dinay solo tamit keroog mi nga xamante ne moom la ñuy liggéey foofale yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne wa ja'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yanqulu ma'ahum at-turaab yaqul hada alximalu la ximala xaybar hada abarru rabbina wa athhar wa yaqul allahumma inna al ajra ajru al axira farham al ansar wal muhajira allahu akbar nii lañ doon tabax jàkke ji yenent bi alei saatu salaam mu ngi yëkkati ci xeer yi waaw ba poussière pëndulaa comme ni Seydina Anas wax ci beneen hadis ne yenent bi alei saatu salaam mu ngi yëkkati ba poussière di wax ak nit ñi ànd ak sahaabaan yi radiyallahu taala anhuma ñuy tabax jàkkaam bi naan ah hada al himaalu yenu yi ñuy yenu di ko yenu ci yoonu yàlla laa ximaalu xaybar bokk na ci yen yi nga xam ne moom lañ yenu xaybar noonu kese nga xam ne mbiru ngir tabax mbiru àddina la dundal mbiru àddina waaye ñun mbiru allaaxira mbiru ngërëmu yàlla lañ nekk hada abaru rabbina lii moo gën moom la suñu boroom gën a bëgg te moo gën a teey te suñu boroom wa atuxar moo gën a teey ba pare di wax na allahumma ey suñu boroom innal ajra pay de amul du pay amul innal ajra dëgg dëggu pay ajrul farham yal na nga yërëm al ansar sama taa sama sama sama lamsaar yi di ma jàppale fatma wal muhaajira ñi nga xam ne ñoo ànd man jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima jàkka ji nag ci lan lañ ko tabaxe woon waaw al imam al bayhaqi jële ci sayyidina al hasan al basri rahmatullah alayhi mu ne keroog bi ñuy tabax jàkka ji jàkkaay yonent way saam saxaabaan yi di ko ñu jàppale nee na ñu ngi joxante allabin mooy biriki ba ni nga xamante ne hatta barra sadru ba ni dënn yonent bay saa saam di poussière mu ne leen nag ubnuhu arishan ka arishi Musa allahu akbar nee na da ngeen ko def am mbaar rek ab téeg waaw arish mooy toit mooy ab téeg waaw ka arishi Musa comme téegu Seydina Musa fa mu doon jaamoo yàlla waaw Seydina Alxasanul Basri rahimahullah ba mu ko waxee ñu laaj ko ne ko man mooy ariisu maa ariisu Muusa mu ne mooy loo xam ne idaa rafa'a yadayhi balagha al-ariis mooy loo xam ne nit ki bu ci taxawee yëkkati ñaari loxoom day laal toit bi te loolu mu ngi nekkoon ci li nga xam ne mooy jariidu naxl li nga xam ne mooy ay cari tàndarma moom lañ defoon ci kaw loolu moo tax ni kii wu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàkkaam ji jàkka ji ni mu mel nii. yonent bay saat salaam melul woon nii jàkka la joo xam ne bu ma soon a taw da doon siit yonent bay saat salaam moo tax ca xadiis bay wax ci wàllu laylatul qadr sayna Abu Sa'id al-Khudri ne gis naa ca suba ga yonent bay saat salaam doon leen wax gént góogale wax leen ko boobu mu ne boobu gis naa ko mu sëgg keroog ba mu jullee fa mu sëggoon ci suuf ci jàkka ji la ci ban la sëggoon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag kon ay caru euh, tàndarma moo tax lenn ci wàllam saar masnad wax nañ ko ne ko comme ni ko al imam al bayhaqi yu daal di solo tamit ne ko ya rasulallah ibni hadha al masjid wa zayyinhu waaw léegi nag ne ko mais yonent way saasaam jàkka ji ñuy tabax nañ ko rafetal taaral ko ah kon nag loolu la après biñ ko tabaxee noonu dañ ko laaj ne ko mais kañ lañuy ñuy julli ci continuer julli ci suufu jari ji mooy ci suufu caru tàndarma loo xam ne boo nekk téeg bi mu ne leen ah maa bi raghbatun an axi Muusa ariishun ka ariishi Muusa alayhi salaatu wassalaam mais man soxlaw ma leneen man defal leen ma ko mbaar nii rek mbaar nii mu mel nii baax na waaw mbaar nii nga xam ne mooy ay miir la yoo xam ne poto yi ci ay kiiwu garabu tàndarma yi la waaye ci kaw toit bi loolu lépp ay cari tàndarma dong lañ fa tegoon mu ne ariishun na nekk téeg rek ka Muusa comme li nga xamante ne mooy eh, mbaarum Seydina Muusa ba te lool imaam Abu Dawud as-Sijistani yu daal dina koy solo radiyallahu ta'ala anhu jële ko Seydina Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne kaana as-sawaarih ala ahdi nabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min juzu'i an-nakhl a'laahu mudallalun bi jariid an-nakhl thumma innaha naxirat fi xilaafati abi bakr sayyidina abu uh, um, mawlana ibn umar radiyallahu anhu mu ne jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam poto yi jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ci li nga xamante ne mooy ci dattu tàndarma yi mooy tronc daan tàndarma yi moom la woon ci kaw nag ñu ngi ko mbaare woon li nga xam ne mooy ay cari tàndarma moom lañ ci tegoon léegi nag ginnaaw gi muy wax la xew sayyidina abu bakr ginnaaw xilaafaam kon nag yaa Ah, ah, hajja baytallahi alharam yaa hajja baytillahi alharam yow mi ñëw di aj li nga xam ne mooy néegu yàlla bi waaye yow mi ñëw di umra li nga xam ne mooy néegu yàlla bi jaaraale ci Taaba Tayba madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam xamal na nag ak si nga ci jàkk ji nga xamante ne nii la ko yonente bay saam tabaxe woon léegi bii di ñëw inshaa allah ñu wax tuuti ci ngëneelu jàkk ji bu ko defee nga koy teewlu inshaa allahu taala wallahu taala aalam